moo tax Imaam An-Nawawi ne wa izalatil munkar day tax yow gis nga fekk loo xamante ne lu bon la nga teggi ko ba yenn saa saa doon man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi waaw képp koo xam ne gis nga lu dul noonu na ko teggeeg suñu loxo yi suñu état yooyu kenn laaju leen leneen waaw ñoom ñoo ko waroon a gina man yooyu yépp pays aussi conférence de xaw ma lan organisation de la conférence islamique benn njariñ amu façon waaw dara mooy munkar yi ñoroon a taxaw di ko bañ dootoo ko mën a taxawee wal ighlaal ala al waaye moykatu yàlla yu mag yi comme ñooñu sioniste yooyu ak tamit moykatu yàlla yi nga xam ne jullit lañu waaye di mooy yàlla dëkk di def ay yëfi tojaage parce ñoo am doole tar ci ñoom dootoo ko man boo tàppetee boo tàppetee al al al al al jublu waaye doo ko man waaye waaye ma ne mal al-Imam maa leen ko wax laa wax taw illaahi ñu ngi koy dund de <laughs> waaw mooy dëgg mane ne loolooy dëgg laa wax <laughs> wali annahu te ndax bi shajaa'ati nafs gis nga nit bu amee ñeme dëgmal ci yiw ci baax am ci force ak ñeme te yàlla tax loolu wa quwwatiha ak dëgëram ak force gu gu gu bakkanam am al-mu'tadila bi nga xam dafa jug coowooral ci yoonu l'islam tatimul ibaadaat ci lay taxawale ci lay matee li nga xam ne jaamu yàlla yi nga xam ne moom la yàlla teg jaam yi wa yaqumu bi nasril mazlum wal jihad te ci noonu la nit ki di amee force bu gisee koo xamante ne dañ koo tooñ jullit la wala du jullit ah yéeféer dafa mais dañ koo tooñ mu mën a taxaw daal di koy dimbali waaye mën a taxaw jihaad ji nga xam ne yonent bay saa saa moo ko fi sañ foon tadul deñ ilaa yawmi diin waaw ci noonu la koy mane nee boo tàppe kay nan koy mane <laughs> ñun am nañ képp réponse bu yàgg suñu réew yi wa bi salaamati min al buxli waaye nag ci mucc li nga xam ne mooy na yaqumu bi xuquqil maal ci lay taxawee ci aqu alala ah. waaw wa yanba'isu bil infaq bu ko defee bakkanam mën a nangu nag mu mën a jóg mën a joxe di di di di di dépenser wal juud waaye tabe wal maka wali makaarimil axlaaq ci lay ma ne teg daa ngay jikko yi waaw parce que bari na xamante ne nii nay tax nag bu zakat gi jege ñu xam ne ah war nañoo joxe zakat ñu commencé di teg ay plan <laughs> ngir lan di teg ay xiyal ngir bañ a joxe zakat ndax dañoo nay waaw waaw jël di jël yenn yenn kër yi def ko temporairement ci këru ci turu euh, euh, benn doomam boo xamante ni c'est temporaire kese bu ko defee ñu naan bu ñuy comptabiliser ak ak alal yi kenn du ko ci boole wala terrain yi nga xam ne jaay na leen mu jël yooyu neen euh, doom yi la ko placeel alors que kullu hada waaw lépp moo ciy jëfandikoo di teg ay pexe loolu ci ci boo muccee ci nay ci ngay mucc ci loolu ci ngay man a taxawee xuquuq yooyu nga xam ne yàlla moo ko gàll sa alal waaye it boo muccee ci nay ci ngay mën a dundal ñi nga war a dundal te doon nay di leen xañ seeni ak parce que da ngaa nay di dee dee waaw waaw te yaa gën a ñame yàlla am nga danga ngaa nay kepp wal iyaazu billah waaye it ci ngay mën a tabee makaarimul axlaaq yi nga xam ne yooyu saa sam la ma noon kaana rasulullah saa sam ajwana naas waaw moo gënoon a tabe ci nit waaw te fi doon gën a tabee mooy Eh, jamonoy weeru koor waaw te ku ko masoon a laaj la mu yor da la koy jox loolu nga mel noonu roy ko yonent bay saasaam loolu mucc ci nay moo la koy may waaw te tamit ci ngay segoo ci ak toma fii ma laysa la waaw ci nay ak bëgge ci bi xemmeem loo xam ne yow ñeelu la lépp lu la ñeelul da ciy suur doo gis niru nit bëgg koo randal wala boo nga koy añaane déedéet da ngay xam ne yàllaay joxe doy loolim la jox ndax li anna al ghina ghina an-nas voilà waaw kon nag mu ngi nii quoi léegi nag mu des yeneen yi kon wa a'udhu bika eh, allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal tayel tayel moom leen la mooy tayel gi nga xam ne moo ko ajgis te jóge nañ mooy tayel def lu baax waaw tayel jóg jaamu yàlla tëdd ci mbàjj mi fajar jot na jógal ngay tayel te bu doon concours la am wala boog daa benn match bu mu waroon a dem wala benn voyage boo xam ne seen mondain avant heure julli la yeewu waaw xam nga ñun caaxaankat yi ñu doonoon euh, euh, Sénégal gars yi temps yi nga xamante ne nii ñu bari yeewu fajar doonuñu ko woon def waaye ba coupe du monde ba amee Corée du Nord non Corée du Sud ak Japon <laughs> nga xam ne match yi ay quatre heures du matin la au Sénégal ay six heures du matin cinq heures du matin gars yëpp doon yeewu borom bi wan ñu suñu suñu suñu suñu suñu foo suñu ñu nekk foo ñu noonee foo ñun waaw ndax laata coupe du monde bi néew ñu bari kenn mënoo leen a yeewu fajar suñu classe bi waaw lay wu nekk ñu jox ko bala ñoo julli rek naaj wee leen yee ñu nelaw ba heure bu leen neex bi fudd lulul xanaa ñu am liggéey bu ñu war a teel a liggéey te buñ teelu la dem du ñu am oto parce oto yombul wala foofu daa sori ñu julliwaale loolu li lay leer na ne liggéey dee tax mooy bu dee dimanche la wala bés boo xam ne liggéeyul réveil bi du ko def wala da koy def ngir tranquilliser euh, conscience am kese waaw bu ko defee après da koy fay tëddaat bu ñu waxee mu ne noonu ndax defoon naa réveil waaye kasib xam nga ne moos ni nga defee réveil boo waree liggéey ak juuru dimanche bii ngir julli xam nga ne bokkul da ngay tay taylu waaye nag kan ngay nax waaw naxoo kenn sa borom moom xam na waaw tu peux tromper les gens mais tu ne peux pas tromper ton Seigneur Allah tabaraka wa taala ya ibna adam ay way alayka salatu wa alayhi salatu wassalam sunu maam waaw yow doomu aadama bi avance attention kon kasal mooy da ngay al ajz wal kasal ci jaamu yàlla waaw waaw yow tayel ma waaw hatta gis nga loolu bu la feebar la yoo xam ne li ñu doon a bu la jàppee même ci yoo xam ne da ngay gis koo xam ne day jàng de nekk ci bi mën a am ay moyens yoo xam ne bu ko amee génn bokk ci ñu kawe mën naa am légéey yu baax mën yee dimbali non seulement waxuma boppam mais communauté bi soulager ci ay douleur yu yow concours loo xamante ne nii mooy keroog euh, euh, kañ démb àjjuma li imam bi doon imam euh, Mouhamad Minta hafizahullah imam mosquée de Dessine fii dans le Rhône ah Dessine waaw mu ne yéen muy wax fekk muy jox conseil jeunes yi ndax ginnaaw suba la école di ubbi fii ci France le premier septembre démb la woon Euh, euh, euh, le vingt le vingt neuf septembre non non le vingt waaw le vingt neuf le trente dimanche trente et lundi premier septembre muy ubbi mu ne yéen ñun yéen jeunes yi musulmans yi xam nga borom bi lan la wax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéenay xeet yu gën wu yàlla gën ci mbindeef yi lépp li fi mas a jaar yépp depuis maam Adama ki ci gën mooy yéen mais léegi nan bokk ci communauté boobu ci xeet woowu xeetu yonent bi alayhi salaam yow nga nekk ci école bi wala koo xamante ne concours ngeen def wala lool ou ci biir école bi que ça soit foo mën nekk tu te contentes d'avoir la moyenne ah non t'as droit de te contenter de la moyenne amoo droit dina la yéen a vous êtes les meilleurs yow kii de kontaan ñu te rabaisser ba une mooy lan excellence la yàlla waaw l'élève musulman le le musulman le lycéen musulman l'étudiant musulman n'a pas droit de se contenter de dix ou de passable yàlla tere ab médiocre naan du man kese wala yaa bi man kese aw ma loolu am na ñoo xam ne deux lañ am man nag am naa dix. service boobu sax njariñ dara si rume non borom bi la ne kuntum xayra umma yéen a nag excellence la la laaj waaw c'est pas se rabaisser se contenter du non c'est pas il faut ôter cette de la tête de nos enfants faut ñu dindi fi loolu lii nii yoon maa ko <laughs> <laughs> façon gisin yooyu non fii moom dangay war nañoo war a xam xale yi nga xam ne fii lu ñu mën a nekk dëkku jàmbur a nekk man dëkku jàmbur xale bi ci dëkk bi la juddoo eh, boo nanguwul fii boo nanguwul muy sa dëkk France ñu Sénégal da nga bàyyi ci xale bu ko gëmloo ne la mais Sénégalais la kay mais fii day dundu français la koo xam ne sax pays français la yow bu ñëwee Sénégal saa bu ñëwee Sénégal ñu ngi koy laaj kañ ngay ñibbi parce que xam nañ ne dëkku fi alors que du ñëw France ñu naan ko kañ ngay ñibbi waaw loolu xanaa ñu raciste yi muy dajeel te loolu fépp la yow Sénégal ñun ñag yi ñu naan ñag yi wala iyaazu billaah moo la wax bëgguma di ko utiliser mais pour simplifier ñool jóge ay ab du du euh, central ak yooyu mais saa su ne ñu di wan ay misériens la ay jullit lañ comme ñun ñu leen di xamloo ne yow du ko hatta guinéen bi kese nga xam ne ñoo takkaloo benn dëkk la woon tubaab bi xaaj ko gaa yaa koy gëmloo ne yow mii te fi am këyit mu jafe ak nekkal ci jafe lool bu dul woon informel bi am wóor ne yàlla ñu bari ñoom dinañ am problème dund waaw bu doon dëkk yu yu yu organiser la conférence non dinañu am gand problème parce que accéder à le à këyit bu jaar yoon alors que ñu bari sa lañ juddoo seenom njàng du baax parce que problème u këyit la am après loolu lépp ñun ñu ah. loolu ñu nekk fi mooy ñu mel noonu la am na ñoo xam ne ñëw di la wan suutan yow wala meroo ni ñun bokkoo ci ñun loolu fépp la mën a am waaw nga bëgg ñëw naan gone gi da xam ne neew suñu fii du suñu dëkk wala nangam ma ne dëkkam la nee ko fii ak Sénégal yi dëkkam la jeex na xanaa buy gën nekk dëkkam sax fii moo gën nekk dëkkam parce que fii la dundu fii la nekk di fi dundu fi lay jàngee c'est là où mooy waaw waaw al imam Muhammad Minta rahimahullah hafidahullah wax na lu am solo mu gis nga yéen surtout yéen Eh, yéen ñi jàng fii yéen les les musulmans ici en France les élèves les étudiants les collégiens en en France vous n'avez pas le droit d'être passable ou d'être médiocre yàlla tere médiocre gis nga bu dee da ngaa ñëw nga am moyenne moyenne nga yow c'est un étudiant moyen xamal ne ñu bari ñoo xamante ne Patrick lañ tudd. ak Sébastien ak ñooñu ñoom mel nañ ni yow te boo ñëwee poste bu ñu war a teg ñoom lañuy ñuy préférer ci sa kaw ci sa kaw bu yaboo mu leer la. leer na nag boo mën a nekk gis nga fenn kese lañ la dul mën a la dara mooy ci c'est excellent qui sort parmi les meilleurs bu boobaa ñoom avec du ñu am choix mayoo leen choix parce que ñi nekk meilleur bari wuñu yow nag bokk nga ci meilleur yi. te léeg-léeg nañ xam ne ah économiquement gis nga bu ñu fi nee di xool naan nañ jëlu tubaab non yooyu sawaay après ñun on a voulu quelqu'un une tête ku compétent alors que waa ji am na ko alors que kee il est mo il est moyen bu ñu ko jëlee on va dépenser beaucoup d'argent après pour former ko alors que kii il est déjà prêt il est parmi les meilleurs kooku dañ lay jël même bu dee y a un Sanaskand un Patrick à côté yow dañ lay jël parce que t'es meilleur parti fait partie des meilleurs voilà kon loolu dafa am fiqhu du'a ñaan yi loolu la ñuy jàngal ko allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal borom bi maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ci ci ci ci ci ci ci waaye al-'ajzi waaye mooy mënoo tus def lu baax incapacité nekk ci école bi di déconner waaw faut pas être le di la ree moo tax mu ne na ngeen moytu di nekk clown ak tamit di nekk ca gannaaw baaya ca gannaaw classe ba bañ leen ku leen nar a teg ca gannaaw classe ba bañ leen fexe leen nekk ci kanamu classe bàyyi nekk ci kanam fexe leen di fa nekk mais nekk ci ginnaaw ñu lay reetaan loo nga nekk fa di reetaan loo nit ñi nekk le clown de la classe gaa yëpp di la ree bul foog ne dañoo da dañoo bég ci yow dañoo kontaan ci de non en dañuy il se moque de toi te bala nga koo xam ngeen pare ba jàng moom ba ñu génn yow nga nekk fi nekkoon sa tellement un clown boo xam ne moo doon nekk ci classe ñu devenir des grands quelqu'un des médecins des préfets waaw waaw des des des des des des des des auto-entrepreneurs yu yor seen tracer leur voie waaw ci ma ci manuel yeeg yeneen yi nekk un grand ébéniste yow nag nga nekk fi naan tey ñoo bokkoon classe quoi à quoi ça te sert ngay taxawaalu ci bas d'immeuble yi di taxawaalu waaw. di jaay ñax mu bon nekk yu bon yooyu police di la tëkku saa su ne ñuy woo sa parents yu mel noonu nga nekk lool mooy de règlement de compte ñu dóor la bal ci bopp nga dee walla iyaadu billah yóbbu caaxaan nga xamante ne mooy la waaw allahumma inni a'udhu bika maa ngi lay ñaan nga musal ma min al ajzi ci incapacité wal kasal ak pariel ci lu baax waaw si tu peux avoir deux cents sur ay deux cents sur vingt bu fi nekk naan je me contente si j'ai un quinze wala si j'ai un dix c'est sur vingt voilà c'est bon man moom c'est bon déedéet c'est pas bon waaw inna allaha yuhibbu min al-abdi idha amila amalan an yutqinahu aw kama qala alayhi salatu wassalam yonent way saa saam nee na borom bi daa sopp ci jaam bi buy jëf jullit bi buy jëf lépp lu muy jëf mu jëf ko à la perfection à la limite de la perfection bu mënula àgg perfection na ko def na mu gën rafet mais ay médiocre l'islam n'est pas la religion de la médiocrité l'islam n'appelle pas à la médiocrité jamais waaw tayal wal iyaadu billah waaw xam ne tawax bu baax noonu du ñu ko def ah man de ah na ma utal benn kii rek ma ne na looloo tax mooy deux kër yi wax wal iyaadu billah ci kaw seeni borom kon allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal wal jub ni ak tappet wax nañ ci sànq moo tax musiba gi ñuy dal suñuy noon dañu noot wal hërëm ak tamit mooy li waxoon euh, mooy euh, ardal umur bi waaw loolu di ñaan borom bi mu musal ñu ci li ñu delloo ci ardalul umur nga xam ne dootoo mën a ci dara waaw allahu akbar waaw dootoo mën a ci dara lépp dañ la koy defal nga nekk charge ci kaw nit ñi déedéet loolu yàlla yal nag ma ko musal Allahu akbar waaw waaw moo daal Imaam An-Nawawi mu ne wa sababu dhalika ma fihi min al-xaraq wala min al-xaraq wa ixtilaal al-aql wal-xawaas wad-dabt wal-fahm wa tashwiih ba'd al-manzar wal-'ajz an kathiir min at-taa'aat wat-tasaahul fi ba'dihaa mu ne parce que nit ki bu boobaa day yoon jox ba pare xelam day am faay waaye tamit ay cëram ak takk tamit dootu ko man compréhension daanaka doo ko manati di dégg-dégg bu sew ci diine dootoo ko am te tamit daanaka ku la xool daanaka sa sa sa sa sa apparence day day soppeeku bu baax ba pare nga nekk ko lott ci lu bari ci jaamu yàlla yi ba pare di ci sàggan ci yenn yi waaw kon wal ajzi wal kasal wal jubn wal haram wal buxlaat nay nay wax nañ ci tamit moo lay teree def li la yàlla digal ci wàllu alal waaye it boo nayee ci sa wàllu xam-xam nekk professeur borom xam-xam bu nay ku la laaj naan man damay ndàng man caaxaan yooyu mooy lan waaye yow na ngaa xamoon dara yàlla xamal la <laughs> waaw ndax nay rek waaye nay sa alal ba nay sa bopp du faju waaw am alal war a dem jëli dem hôpital mu naan non foofu c'est que non yooyu jaru ko hôpital yi ay caaxaan lañ desete yow waa ji waxu ko parce que dara daa nay kese bu demee ordonnance yi ñu ko nar a ak tamit loolu moom la nay génne ci alal ji léegi mu dee kan ngay defaraw sa alal ji kan nga koy bàyyi ñu lay donno ah voilà te ñoo lay ñoo lay ñooy ñooy fab alal ji nga diyee wal iyaazu billah nay baaxut wa a'udhu bika min adhabil qabr loolu taxawoon nañ ci ci ñaan biñ la doon wax sànk maa ngi lay ñaanal ni borom bi nga musal ma ci mbugalum bàmmeel lool di wane ne mbugalu bàmmeel lu xew la te lu am la lool mooy pas-pas waa ahlul sunnati wal radiyallahu anhu wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat loolu it taxawoon nañ ci di la musal di ñaan borom bi nga musal ma ci e, fitnaay dund gi waaye ah bu faat bi jege waaw waaw waaw kat ah foofu yu garaaw la ah inna rajula la ya'malu bi amali ahli e, e, jannati gisoon nañ ko waaw nit ki dina jëf jëfu waa àjjana ba des lu dul diggante moom mu def jëfu waa safara daal di fay dugg wal iyaadu billah waaw Allahu nag mu ngi nii wallahu taala alam ñaan gi ñaan lu garaaw la gu rëy waaye wa dala it day <laughs> ni tuuri wa dala it day ni bor waaw bor boo xam ne day diis gann ci nit waaw xam nga ne saa saam keroog bi yooyu la koy wax ba taxawu naa ay yooyu saa saam sooy lu baax sagaloon na yow yow yow li bor moom bari mu ne waaw <laughs> kon gis bu la bu la waree bor yi ida rakibat doyoon na waaw non seulement waa ji day tax léegi ay waxam man nay bañ a nekk dëgg ah waaw ba pare di dige di trahir li mu wax te bi muy dige la xam ne du ko def waaw ba pare du mën a jaar fen di mooy toog yooyu yëpp wa dalay day dii saa yu bor waaw dii yu bor bi nga xam ne mooy gàllu ci nit ki waaw wal iyaadu billah wallahi billah diisaayu bor bu diis ganna ganna ganna waaye wa galabati rijaal parce que bor loolu euh, lu la en fait da lay jéng quoi da lay jéng waaw da lay a am sax surtout mooy bor boo xam ne gars yi dañ koo taxaw looloo gën a wax waaw yow yaa ngi yoreel ay jaay yoo xam ne ay quatre millions te yow li ngay sa sa daxal liy dugg ci yow mais matul sax deux cents euros par mois ba pare gars yi taxawu la saa su ne gars yi ñenn ñi ñu ngi ñëw sa kër quoi di sonné bu dee fu am sonnerie la am ñoo xam ne ñu lay kar ci mbedd yi te nga am njaboot il faut ngay ñibbisi manoo tamit di absenter tout le temps di guddee léeg-léeg loo guddee guddee deux bi ma ne kenn nay jekk rek génn oto ba tar la ah da ngaa foo man ne laa war man waay waay yow jox ma sama alal ji laa wax mbaa ma rey la yu mel noonu loolu ku mu dalul xam mbir yi quoi ku mu dalul yow xamoo bor <laughs> moom la yooyu boo saa sa wax waajur noonu kon nag affaire baa ngi noonu quoi waaw bor moo tax euh, muslu ci bor dinañ gis xadis yeneen saa saam bi wax ñaan bi nga xam ne boo ko waxee borom bi dina dimbali ci say bor ko wax waaw waaye it fiqhu du'a daa am tout le temps dama koy wax mooy ñaan dafa am fiq bu nekk ci gannaaw dégg-dégg bu sew bu nekk ci gannaaw nekkul di def lu la neex ba pare naan ah man waaye ñaan naa ñaan bi ah waaye gisuma waaye yow sa waay <laughs> ñaan bi ci boppam da am yaqin waaw këne borom bi dina ma ko may waaye nag lépp loo xamante ne nii moo lay may nga taxawu ci ngir loolee mën a faju nga koy def waaye doo ñëw di def contraire yow la ñaan gi lu luy tax ñaan gi nangu ba pare naan ñaan naa may gisuma ko giisaayu bor waaw waaw amoo loo fay ba pare gaa yi taxawu la ne la tëggal lay tama <laughs> moo tax lenn ci salaf yi naan maa daxala hammu dayni qalban illa azhaba min al aqli ma allah naan gis nga préoccupation bor lu dugg xolu kenn lu dul ne yóbbu na ci xolam lu toll ni loo xamante ne nii dootul dellu siwaat ci moom mooy nit ki day mujj jekki da naan waa ji est-ce que kii deppul dépressif quoi waaw parce que après day toog nii ñëppay toog mën na ñëw toog fenn il est absent man nga wax moom lu yàgg du la dégg nekk saa ah, yow ne woo fi de ah jéggalu ah, de waaw ah. waa nga ne sax nga wax mais booy commencé wax xel mi dem na mu ngi xalaat man de sama bor yii ak gaa yi taxaw giñ ma taxaw amaana sax bala maa génn fii mbooloo mi ma nekk day tiit sax bo surtout bu dee bëggul nit ñi te loolu doo bëgg nit ñi xam ko bu dee nit na man nañ fi nekk rek kenn ku yoreel dugg si te waaye bu amul sutura man na koo yoole ci ah sa yow yaa ngi nii mais sa waay fay ma sama affaire bi way gars yi waaw yow non non non ça fait trois ans nga may dawloo nii mais mais mais trop c'est trop trop c'est trop bu ko defee waa bu amee ker kersa xam nga kooku ah moo tax yooyu xam moo tax <laughs> borom xam-xam ne loolu ku mu dugg de préoccupation du dugg euh, bor du dugg xolu kenn lu dul yóbbu na ci xelam loo xamante ne doo ci delluwaat. waaw wa ghalaba wa wa wa kon wa dal'i dayn wa ghalabati rijal léegi nag nañ ñëw ci ghalabati rijal ngir mën a tëj ci euh, sunan Tirmidhi moom dafa ñëw wa dal'i dayn wa qahri rijal c'est la même chose c'est la même chose waaw imam euh, Malik euh, Anas ibn Malik radiyallahu anhu dane qaala kathiran ma kuntu asma'u an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yad'u bi ha'ula'i kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal ajzi wal kasal wal buxli wa dam'i dayni wa qahri rijaal wa qahri rijaal moo mooy wa galabati rijaal léegi kon wa galabati rijaal mooy tar ñoo xamante ni ñoo ñoo yor say mbir waaw li nga xam ne sàmmkat bi noonu la amee mais nii ci ñi muy sàmm ñoo xam ne ñooñ lañ yor say mbir. ba pare amuñ ci yow benn yërmande façon président yoo xam ne yéen ñeen di dee ñi ay weñ terewuleen dem Paris bi paraat jóge Afrique bàyyi leen ñeen di tëmb ci ndox yi di dee amu ngeen ngeen dëkk seen bopp yi tëj tama teewuleen dem New York di galaa ci septembre bi ndax Nations Unies walla tey mu dem di defa ay dis ay discours yu yu yu yu yu fayda yooyu yu yu pompe yooyu nga xam ne dara amu ci waaw jël am yóbbu réew mi la fees dem ko ëndaale ñu bari yóbbaale ñu bari ñu nekk fay caaxaan alors que réew mi problème yu toll nii inondation yu toll nii am waaw ñu mel noonu buñ la yoree say mbir mooy noot nañ la walla iyaatu billaah yow moom dugg nga ni ruba bay yaa ko raw <laughs> waaw la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al moo tax loolu lu jara ñaan yàlla ñu musal la ci wala ñoo xamante ne autorité yi lañ ñoo xam ne boo xam nag monsieur le maire yow li nga liñ la war lool dara lañ ci dul def wa ghalabati rijal ñu noot la waaw duñ la jox say àq ba pare di la tooñ saa su ne tamanoo ci dara léegi nooy def yow bul ne man nag xaaral de toute façon comme que noonu la man dara laa du def yeneen saa sam ne déedéet ba mu waxee saxaaba yi loolu ñu ne ko lan nga ñuy digal mu ne joxe leen seen àq envers ñoom te yéen seen àq bi ñu leen yoral bañ leen koo jox ngeen ñaan ko seen borom ngeen laaj ko seen borom waaw waaw kon wa ghalabati rijal borom bi ñu ngi ñaan nga musal ni ci nootaangeeg ñi nga xam ne góor ñi nga xamante ne nit ñi nga xam ne amuñ ci ñun benn yërmande waaw wal iyaazu billah waaw wal iyaazu wallahi billah waaw yal nañu ci yàlla musal waaw ah, waaye mooy day na gi tamit mooy boo demee gaa dañ lay nag boo demee <laughs> ba amoo dara loo faye ah gaa yi tamit loolooy xewaa ah. dañ lay noot waaw waaw wal iyaadu billah wal iyaadu waaw <laughs> ah yal nañu ci yàlla musal amin waaw kon nag mu ngi noonee kon ñaan gi gis ngeen ni mu amee nga xam ne bu la ko boroom bi eh, nangulee yow laqad untita xayran kathiira wallahi jox nañ la yiw gu bare bare bare bare bare bare waaw yal nañu ko boroom bi man loo yal nañu ko borom bi takkaloo dañu koy ñaan roy ko yeneen bari saa saa bi ñaan borom bi mu musal ñu ci waaw allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال wala bi ñëw ci riyaad bi nii اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ah ak beneen bi أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال الله الله الله Allah hmm? wallahu ta'ala kon nag dañuy yem ni insha allahu tabaraka wa ta'ala pour tay bii di ñëw ñu gis hadisu afdalu sahaba ah <laughs> alal itlaqi sangu sahaaba yëpp radiyallahu anhum fay mooy kan <laughs> Abu Bakr ma sha